sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fil baabil haadi wa tis'iin baabul wa'di wal iqtisaadi fiihi kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ te jeexaloon ci jotaay boobu chapitre quatre-vingt-dix di garab numéro quatre-vingt-dix di juróom-ñeent fukk. doon wax buntu déglu baabu israil jalisi li xadiisi jalisi déglu bi nga xam ne moom la nit ki di déglu waxu waxtaanu ki nga xam ne moom la toogal fekk nekkul lu xaram tey dégluloo boroom xam-xam bi wala waaraatekat bi ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaayam gisoon nañ ci benn xadis kese moom la indi woon indiwul woon alquran muy xadis Seydina Jarir mu doon xadis numéro six cent quatre-vingt-dix-huit mu ne woon waan Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala li rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa' istamsit an-naas kon nag walillahi alhamdu wal minna tey ñu ngi gis hadith chapitre numéro quatre-vingt-onze mu ne kon baabu buntu al-wa'd waaraate wal iqtisaad fiihi am na nekk koo xam ne mooy dañ ciy jublu loo xam ne du gudd bay sonal nit ñi bay toqaloo nit ñi mooy al mooy waaraate waaw waaye nag na nga xam ni nga koy defee bu nekk loo xamante nit ñi day gudd gudd gudd gudd ba gaay ne oh bon c'est vrai que nag affaire bi dangaa waaru quoi non warul la demee noonu mooy al iqtisaad waaw nekk loo xam ne day am dañ ci jublu rek jublu ci li nga mooy droit au but dem ci li nga xamante ne moo la tax a jóg ci waxtaan wi nga def ko te boo ko defee pare nga ci quoi waaw waaw boo ci paree rek yow yaa ngi ci leneen waaw mooy dañ koy di dañ koy diir li nga bëgg ngay ciblé wax ko muy wax yoo xam ne ju jotale la lu matale ci waaraate wi ngay def loolu mooy al iqtisaadu fiihi ci li nga xam ne mooy sa waaraate sa waaraate bi nga xamante ne nii moom ngay def léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne kon noonu la al daal di tuddee bunt bi nga xam ne am na solo waaw kon bunt bi loolu lu ci jublu mooy comme yeneen tubaab saa saam nga xam ne moom xutbaam ak yooyu yëpp dafa noon qasdan waaw kon noonu lu tudde bunt bi. mu nekk li nga xam ne waaraate woo xam ne day digg dóomu waaw wal iqtisaadu fiihi voilà kon mu indi tàmbale li nga xam ne mooy aaya yi al imam rahimahullah mu ne qaala allahu taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah voilà mu ne qaala allahu taala suratu an-nahl aaya cent vingt-cinq mu ne udu wooteel ila sabili rabbika yow yonent bi alayhi salaam jëme ci sa yoonu boroom waaw wooteel jëme ci lislaam ji wooteel jëme ci sharia boroom bi nga xam ne moom la tëral ngir jaamam yépp te mooy lislaam woote ci jëme di sa yoonu boroom bil xikmati jaare ko ci li nga xam ne mooy sagesse waaw mooy xëriñ téef mooy lan mooy li nga xamante ne moom la la wàll yàlla wàcce muy alquraan ak sunna wal maw'izatil xasana waaye dee ko jaare ci waaraate boo xam ne bu rafet lay doon waaw tibbee ko ci ñaar yooyee di alquraan ak sunna ànd akub dal ànd akub teey ànd ak di suuraale xaalu ñu ngay waxal waaw waaw bul na rek nañ leen koy wax tout le temps tout temps bu yàggee man nañoo sonn waaw du xool jamono yi nga xamante ne moo approprié ci ngay gise ne sawar nañ ak pare nañ ngir déglu ak ngir bàyyi xel nga ñëw wax ak ñoom waaw wal maw'idatil xasana ak waaraate woo xam ne wu rafet la te lépp di jóge ci alquran ak sunna loolu la ci imaam indi waaye teg na ci wa jaadilhum billati hiya ahsan dangay ngay daggasanteeg ñoom daggeeg ñoom ci li gën a rafet mooy di jaar ci alquran gi di ngay waddale seen noonu caaxaan yi nga xam ne moom la ñuy génn di ko wax di la ko jéem a gaaral ñoom ko faar yi léegi xadi aay bi imaam wal maw'izatil xasana kese la fayam ndax lim ci soxla mooy al maw'izatul xasana mooy waaraate wu rafet te mooy li nga xam ne daa jotale dafa digg dóomu dafa dafa dafa nekk rek li nga xamante ne calibré waaw <laughs> waaw exhortation boo xam ne c'est calibré waaw loolu mooy alxikma wad'u ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi fi almakan alladhi yanbaghi teg li nga xamante ni mooy li waat ni ñu ko war a tege ak jamono dañ ko war a tege waaye fañ ko war a tëdd waaw fi waqti alladhi yanbaghi yokku ci loolu nag alquran ngay utiliser ak waxu borom bi tabaraka wa taala bi jaar ci wahyu bi mu jox ndawam bi alayhi salatu wassalaam waaw bu dee nit la koo xam ne gëmul yooyu boo koy wax muy daw nga dem moom ci raisonnement yoo xamante ne ci loolu lay lalu même bu dee moom jàpp na la leneen la parce que alquran kal mu sell te set day dëppook moom waaw loolu moo tax nga gis boroom xam-xam yi di toppatoo ilmul kalaam rahmatullah alayhi léegi imaam lii rek la indi kon aayo bi kon da ngay gis lëkkaaleema bunt bi mooy baabul wa'd wal iqtisaad fii waaw waaraate dafa am solo ci diine ji la bokk bu kenn gis ñi nga xamante ni ay waaraatekat daa am ci ñoom ñoo xam ne dañuy de ko ne mooy <laughs> ah li yàlla xam doy na mu am ci ñooñu am ci bum tax nag nga ne ñépp ah waaraatekat yi daal da ngay waaru ñoom daal nangam ak nangam waaraate daal mel ni bokkul ci diine ji est-ce yow yaa yow yaa ngi jub ndax ud'u ila sabili rabbika bil hikma lu ci borom bi teg wal maw'idatil hasana waaw ak waaw borom bi wax ne wa'idhum da nga waar leen waaw kon léegi nan nga mën a dindi loo xam ne borom bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ne wooteel jaare ci loolee ba pare ne waaw waaw nekkal koo xamante ne nii danga leen di waar waaw wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha waaw danga wax leen ci seen biir wax joo xam ne ju jotale mooy waaraate woo xam ne day transpercer les les les les waaw àgg ci xol ya waaw kon nag mu ngi noonu kon mbir yi waaraate dafa am solo waaw te nag brebis galeuse bi ni mu amee ci waaraatekat yi mais la amee tamit ci ñi nga xam ne ay ay fuqaha la ñoom di wax xam-xam léegi waaraate en fait benn affaire la tekkiwul na kuy waaraate moom xamul xam-xam déedéet loolu tamit beneen mbir la boo xam ne am na ñoo xam dafa mel loolu lañ jàpp <laughs> ah saa de waaraatekat la ah da koy xeet loo xam ne ci mission yonent may saa la bokk yow xanaa bàyyi woo xel li ngay wax <laughs> loolu ëpp naa ñoo nel waaw bu amee ñu koy defee lu dul noonu dañ leen di fexe rek laaye biir ñu koy defe ni mu waree waaye nag bul jeter euh, le bébé avec l'eau du bain waaw <laughs> waaw bi wax bul jël ndox mi nga xam ne moom nga doon sange gone gi yow daal ndox mi neexu la ndax salte nag yooyu nga koy tuur ba tuuraale xale liir bi nga defoon ci biir doon ko sang yépp <laughs> waaw fexeel récupérer gone gi tuur ndox mi te defaat ci ndox mu baax loolu mooy xel <laughs> waaw te noonu la amee ci fuqaha yi ñoo xam ne it ay borobu galeuse la ñu ah waaw dañu fiy nekk yàlla xam na ne am nañ xam-xam bi xam nañ fiq waaye daanaka ci ci ci ci mooy yàlla la leen jëme waaw nekk ci ay xiyal ay pexe ngir di daganal lu yàlla xaraamal tay xaraamal lu yàlla daganal wal iyaadu billah waaraate dafa am solo waaw te xol yi dañoo soxla waaraate moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ xadiis Sayyidina al-Irbaad ibn Saariya te dina ko moom lay mujjee ci bunt bi mu ne woon wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan waaraate yoo xam ne kon loolu ëpp naa doy kon al imaam kon al imaam al xaafiz an-Nawawi ginnaaw loolu mu dugg nag ci wàllu xadiis yi fii xadiis yi mu fii indi euh, ñeenti xadiis la taala ginnaaw lim indi lii ci alquraan mu ngi a xadiis numéro six cent quatre vingt dix mu ne abi waa'il shaqiq ibn salamata rahimahu allahu taala annahu qaala kaana ibnu mas'uudin radiyallahu anhu yudakkirunaa fi kulli xamiisin marra faqaala lahu rajul yaa abaa abdirrahmaan lawadittu annaka dakkartanaa kulla yawm faqaal amaa innahu yamna'unii min daalika annii akrahu an umillakum wa inni ataxawwalukum bil maw'izati kamaa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxawwalunaa bihaa maxaafata saamati alaynaa muttafaqun alayhi yataxawwalunaa yata'ahhadunaa qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi kon xadis ñeenti xadis bi ci njëkk muy xadis bi mu ne waan abi Wa'il mu ngi jële ci ko xam ne dakkantalam moo doon abu Wa'il baayu Wa'il waaye turam moo doon Shaqiq ibn Salama dina ñëw ci moom léegi tur beeg yooyu ba mu ci biir rahimahullah la woon fekk woon na jamono yonent bari saa saam ne jotu koo gis radiya rahimahullah annahu qaal taalibi yi la mu ne kaana ibnu Mas'ud mu ne kaana nekkoon na ibnu Mas'ud di Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu yuzakkiruna doon ñu fàttali doon nañu fàttali fii kulli xamiisin marra jeudi bu nekk dañoo utaloon alxames bu nekk dañu ci doon jàngal xadiis yonent bay saa saa waaye alquran ak yooyu en ci la leen doon fàttali li nga xamante ne moom la fi yonente bari saasaam nee woon mooy di leen xamal seen diine am na loo xam ne moom da koo fixé woon muy bésub alxames moom ñu xam ne darsa am na comme niñ koy waxe léegi wala majalis am na wala yu mel noon Ibn Mas'ud da leen ko doon defal fii kulli xamiisin ci alxames bu nekk marra benn yoon fa qaala lahu rajul am nag benn waay bu ne ko ya aba abdirrahman ah yow abu abdirrahman ah waaw abu abdurrahman moo doon dàkkantalam mu ne ko radiyallahu an la wadittu man de bëggoon naa lool an naka te yow dakkartanaa kulla yawm te ne yow daal bés bu nekk lii nga ñuy defal aj alxames bu nekk akamaa ah, bëggoon waaye mébatoon naa lool nga koy def nag nga koy def bés bu nekk fa qaala ibnu mas'ud ne ko radiyallahu anhu amaa innahu ne ko gis nga dëgg-dëgg de yamna'uni li ma tere min daalika ma def li nga wax nii di ko def bis bu nekk manoon naa ko de waaye li ma ko tere mooy anni man ibnu Mas'ud akrahu damay bañ an umillakum mooy ma yokkatal loo leen ma yokkat loo leen ngeen dem ba ci biir mbir yi mooy ngeen yokkat ko waaw waaw mooy mbir mi nga dem ba laase li <laughs> français bi naan nga laasewu loolu laay bañ waaw nga dem ba yokkat ci mbir yi ah, daa bari nag nga far yokkat wa inni taman ataxawalukum mooy dama leen di moo tax imaam an-Nawawi mu ne yata yataxawalunaa yataahadunaa mooy xam nga ne ne yata ataxawalukum bil maw'iza kama kaana rasulullah sallallahu alayhi yataxawalunaa mu ne yataxawalunaa boobu mooy yataahadunaa mooy dañu doon utal defal benn bés boo xam ne wala jamono yoo xamante ne nii ci la doon gis ne ah sawar nañu ci jamono yooyu ci lañu doon moom yonent bi alayhi salaam doon eh, xamal waaw da doon sàmmoonteeg waxtu yi yi nga xam ne ci lañuy waare ci lañuy jàngale xam-xam waaw ci lañuy fàttalee loolu mooy yataxawalu naa mu ne man nag dama leen koy defal waaw comme ni nga xam ne defuma lu dul comme li yonent bi alayhi salaam doon def waaw noonu la woon wattu jamono joo xam ne moom la doon bàyyi xel bu gisee ne ah sawar nañu de ngir mën a dékku xam-xam ngir mën a dékku leer gi nga xam ne moom la ñuy dottil bu ko defee mu defal ñu loolee man nag lool de mooy li nga xamante ni noonu laa leen di defal waaw kama kem ni nga bil maw'izati ci waaraate kama kem ni nga xam ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yataxawalu naa doon ñu xoolal jamono yi nga xamante ne doon sàmmonteeg jamono yi xam nga te ne ñuy sawar ci la pare ngir dégg ko xam-xam mu daal di ñu ci jàngal biha lan moo taxoon yonent waay saasaam doon ko def maxaafata sa ama ngir bañ ñu daal di joqat nekk ñoo xam ne dañuy laase yi alayna daal di dal ci suñu kaw bu nekk loo xamante ne nii dañuy dem nag ba yokkat ba pare daal di bàyyi nag lépp daanu wala dootuñ ci sawarati voilà mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima daal nañ koy solo léegi laaj lu ci suuf yataxawalu naa gis nañ ko léegi laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar ñekk ko solo ñu ne déedéet al imaamu jiitu woon leen ci ñi ci seen sëriñ alhamdulillah mais ñoom ñaar ñëpp seen taalibi daal imaam at-Tirmidhi Abu Isa daal dina koy solo moom tamit al imaam al ci bërëb yu bari fi mu ko njëkk indi mooy hadith numéro 68 kitaabul ilmi baabu ma kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yataxawwaluhum bil maw'ida après ak foofu kitaabul ilmi baabu man ja'ala li ahlil ilmi ayyaaman ma'luuma waaw nañ bël boobu mujjee wax am na feneen fu mu ko indi mooy ci kitaabu da'awaat indi na ko foofule kon euh, mu ne euh, haddasanaa haddasanaa Usmaan ibn Abi Shayba gis nañ ko fan yee <laughs> mook frère bi ibn Abi mook Abu Bakr Usmaan mu ne nettan Usmaan ibn Abi Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim Abul Hasan al-Kufi al-Absi mawlaahum ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi qaala mu ne haddasanaa Jarir mu ne ki ñu nettali mooy Jarir bi Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah al-Kuufiyu ad-Dabbiyu ar-Raaziyu al-Qaadiyu rahimahullahu ta'aala an Mansuur moo ko jëlee ci Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itaab al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an Abi Waa'il moo ko jëlee ci Abi Waa'il di Shaqiiq ibn Salama voilà dafa siiwoon nag Abu Waa'il waaye turam bi Shaqiiq ibn Salama nga xamante ne nii moom dafa nekk ci nga xamante ne muxadram la al-Kuufi comme ni nga xam ne. noonu lañ la ko waxe woon rahmatullahi alayhi jala qaala kaana abdullahi yudakkiru nnaasa fi kulli xamiisin fa qaala lahu rajulun ya aba abdallah law waddidtu annaka law waddidtu annaka dakkartana kulla yawm qaala ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum wa inni atahawwalukum bil maw'ida kama kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatahawwaluna biha maxaafata saamati alayna kon noonu la ko indi kaanta al imaamu muslim abul husayn mu ngi ko indi ci kitaabu sifatil qiyaama wal janna wan naar baabul iqtisaadi fil maw'ida voilà <laughs> moom foofu la ko indi mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba imaamul buxaari ci kan la ko jëlee ci frère kii voilà grand frère am mooy usmaan ibn abi shayba ah al imaam muslim jëlee ko ci kan. petit frère bi di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti rahmatullah alayhi qala haddathana Waki' mu nekk ñu nettali mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Mali' ibn Adi ar-Rasi al-Asfahani an-Naysaburi al-A'war al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Abu Muawiya kon imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba da ko jëlee ci Waki' Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala ha imaam Muslim ne taxawal moom di la beneen sàlla la wa haddathana ibn Numayr mu nekk nettali na dem ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi mu ne wal-lafzu lahu mu ne nag kaddu yi muy indi fii moom la ñu qaala mu ne haddathana Abu Muawiya moom lañ gi sànq Muhammad ibn Xaadim at-Tamiimi as-Sa'diyu mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an al-A'mash moo ko jëlee jàll A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili Abu Muhammad nga xam ne al-Kuufi rahmatullahi alayhi mooy lii def càllale waa Kuufa lañ an Shaqiiq moo ko jëlee Shaqiiq ibn Salama mi ngi sànq moom it al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne kunnaa juluusan 'inda baabi Abdillah nantadhiruhu waaw fa marra binaa Yaziid ibnu Mu'aawiya an-Naxa'i fa qulnaa a'limhu bi makaanina fa daxala alayhi falam yalbas an xaraja alaynaa Abdullah fa qaala innii uxbaru bi makaanikum famaa yamna'unii an uxraja ilaykum illaa karaahiyatu karaahiyatu an umillakum inna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam kaana yataxawwalunaa bil-maw'izati fil ayyaami maxaafata as-sa'aamati alaynaa. ñu ne ma mais yow lii daa mel ni wuute naa mbir ma ne la kaay waaw kay. fii moo tax qaala rajul <laughs> biñ gis fële kaana ibn Mas'ud yudakkiruna fi kulli xamiisin marra fa qaala lahu rajul moo al imaam al haafiz ibn bi muy sarah xadiis bi mu ne ah, même imaam al Buxaari indi na ko ci kitaabu da'awaat te ne nii la te moom la en tout cas li muy niru eh, ni kaal kooku kan la mooy Yazid ibn Muawiya an-Naxa'i nii ndax fii imaam al abu shaqiq eh, abu wa'il shaqiq ibn salama dane dañu nekkoon kunna julusan inda abdillah kuufa lañ ñëwoon moo la ñu ñëpp wàcc yàlla la waa kuufa la ibn mas'ud fa la ñëwoon radiyallahu anil jami' mu ne ñun dañoo toogoon ci buntu sayyidina abdullah ibn mas'ud nantadiruhu di ko xaar waaw di xaar sëriñ bi génn fa marra bina yazid ibn muawiya biñ tooge noonu rek ñun taalibe Yazid ibn Muawiya kenn ci taalibe yi moom itam daal di romb an-Naxa'i fa qulna ñu ne ko mais alimhu amaana daa génn ci moom loolu lay gën a niru daa jóge ci Ibn Mas'ud ñëw romb taalibe yi ay mbokki taalibe ñoom itam ñu ñu ñu ñu yegg ko ay doléance na ko doo ko xamal bi makaani naa que ni ñu ngi fii di ko xaar rek fa daxalaale yi mu duggaat mu dugg waaw bu dee ne dafa la jóge woon mu duggaat wala rek bu dee ne jóge ko woon fa daxala mu moom. mu ne falam yalbas ñun daal ak kiis dañu dañu saxul tuuti rek an xaraja alayna abdallah rek abdullah daal di génn ibnu Mas'ud radiyallahu anhu fa qaala mu ne inni uxbaru bi makaanikum xabaar nañ ma seen taxawaay seen tooguwaay ne yéen ngi fii ci bunt bi ni ma xaar mu ne famaa yamna'uni terew ma nag an axruja may an an axruja may génn ilaykum ci yéen ngir jàngal leen xam ne li tax ñu ñëw ñii xam-xamaleen ñor te moo leen tax ñëw ci buntam di ko xaar mu ne nag li ma tere ma génn ci yéen mooy damay ragal ma daal di leen yokkatloo toqiloo leen yokkatloo leen ndax kat ndawal yàlla sa alayhi wasallam kaana yataxawalu naa dañu doon seetal bis ak jamono yi nga xam ne jamono yi nga xamante ne jamono yi pare nañ te sawar nañu ngir dikku xam-xam bil maw'izati ci waaraateem fil ayyaami ci bés yi day xool bés yoo xam ne ci lu doon gis ne ci la ñuy sawar mu jàngal ni maxaafata sa'amati alayna ngir bañ yokkat daal dañuy dugg lii mooy beneen bi sinon bi imaamu Nawawi indi ci Riyaad bi boobu mooy dëkkoog bi nga xam ne bi mu indee bi moom imaam Muslim mooy hadis bi mu ci teg même bi la mais da ko cee teg beneen version boo xam ne ci ñoom Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim di Ishaq ibn Rahawayh ci la ko jële mu jële ko ci Jarir an Mansuur comme niñ gis sànq wa xaamu ne haddathana ibn Abi Umar mooy al-Adani hmm? al-Makki Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar après moom moo ko jële mu ne wal lafzu lahu qaala haddathana Fudayl ibn Iyad mu jële ko ci nitu yàlla bu màgg boobu di al-Fudayl ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr at-Tamimi al-Yarbu'i al-Khurasani muy az-Zahid nga xam ne moom dafa siiwoon lool ci dëddu àddina al-Fudayl ibn Iyad an Mansur mu jële Mansur mu ngi gisoon ibn Mu'tamir an Shaqiq muy Abi Wa'il qaala kaana Abdullah yuzakkiruna radiyallahu anhu kulla yawmin yawmi xamiis fa qaala lahu rajul ya aba Abdirrahman kon lii lañ ciy gis ne ko inna nuhibbu waaw fii hadiisaka sauf que moom Riyaad bi hadiisu euh, version imaamul Buxaari biñ gisoon la indi mu ne fii da ne ko waa ji daa ñëw ne ko ah inna nuhibbu hadiisaka de ah ñun dañoo bëgg nag sa waxtaan yu bëgg nañ ko lool wanastahihi te dañoo neex daal waaw yow daal sa njàngale moom dugg nañu te neex nañu ah wala wadidna annaka haddathana kulla yawm ay way kononte kon bu doon ne moom manoon nga ñoo jàngal xamoon noonu nañ lool bëggoon nga nga ñuy jàngal xadiis jour bu ne fa qaala mu ne mais doon na loon xadiis kese loolu jàngal alquran ak yëpp waaw mu ne Ah, maa yamna'uni teraw ma an uhaddithakum illa karahiyata illa karahiyatu an umillakum inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yatakhawwaluna bil maw'izati fil ayyam karahiyata sa'amati alayna kon mbir maa ngi noonu ngi gis lii lu ama am solo la kon rajul boobu mën na nekk Yazid ibn Muawiya bële eh, eh, eh, nga xamante ne ni moom la moom lañ gis fee nga xam ne nee na moom daal mooy waa ji nga xam ne daa ñëw ne ko moom ñoom ñoo ko ñoom taalibe ñoo ko ne bon demal xool demal man ngaa koo wax <laughs> mu daal di dem dugg muy Yazid ibn Muawiya an-Nakha'i maanaam mais man doon naa dégg xam xalifa nga ne waxuñ la kooku waay <laughs> Yazid ibn Muawiya <laughs> dégg nga yooyu sax moom dañu fee newul woon ñoom parce que temps yooyu. Seydina Ibn Mas'ud ci jamonoy Seydina Usman li génn àddina la l'an 32 ñii ne 31 mu ngi génn àddina Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam même bu dee Kuufa la ne mu jóge fa doon ñëw Medina après mu génn àddina foofu kon loolu na Mas'ud mooy l'an 32 la te loolu Seydina Usman moo doon xalifa voilà kon <laughs> kon Yazid ibn kii moom mag ko fuuf Yazid ibn Muawiya bi mooy Muawiya an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala dëkkoon al-Kufi kon ginnaaw lii nag nga xam ne moom lañu gis mu nekk loo xam ne lu am am solo léegi kon ana lëkkaale mag bunt bii di wax al-wa'd baabul wa'd wal iqtisaad fii waaw mooy di diir tey jublu tey yemale ci say waaraate mooy yonent bay sax sax bi taalibe yi ñëwee bëgg tellement waaraateem jàngaleem dafa am solo dafa am portée te da leen di dundal waaye toppul loolu waaw loolu toppul bëgg-bëggu taalibe yi kese parce que loolu xër la tudd te lu baax la xër ci lu baax waaye sëriñ bi moo war a xam nan lay calibrer waaw li ñu doon wax sànq nan lay natte xam ne lii moo baax ci ñoom waaw kat tabib comme médecin la médecin bi du eh, comme ni ngay gis France gaa yu bari ñu bëggee ay médicaments ñoom ñu leen nii ñu leen ñu leen ñu ne ñu ñu dem ci médecin traitant bi médecin bi nga xam ne euh, docteur bi nga xam ne moo leen di suivre bëgg ñu bindal leen ay ay ordonnance ñoom daal mooy dee nañ leen bindal daal xaw ma day dalal xel xaw ma nu mu demee noonu mais yow médecin bi boo ñëwee du na yow bëgg ngay ordonnance kese bëgg ngay garab dalaa war a bindal garab déet day xool ana yow est ce que garab gi nga soxla ak yi nga bëgg yu bari yi nga bëgg lool baax na ci woon déet moom mu xool. ban posologie ak ak lan moo dal moo doy moo doy ci yow mu daal di lay prescrire loolee ne la léegi yow bu demal kayit gi bindal la nga dem ci pharmacie bi mu jox la yii te bu jox jox la yan dose bu koy jël waaw bala ngaa añ boo añee ba pare wala subaa ngoon wala benn yoon ci bés bi wala yu mel noonu moom moo wax du ne yow bëgg nga rek léegi da koy def naka noonu nag ah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu docteuru xol yi waaw ñuy dundal ruux ñi nga xam ne rabbahumul mustafa wa kafa ñu jëli lool ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais yonent bi def noonu waaw sikk nekkul ne saxaaba yi radiyallahu anhu waxu yonent bi alayhi dañ ko doon naan lu raw ne ndox waaw te moo leen gënaloon nokk gi ñuy nokki air bi ñuy noyyi waaw mais yonent bi alayhi salaatu salaam doonu leen topp ci loolu waaw da doon xool jamono ji nga xamante ni mooy jamono yi sawar gis na ni kat yi baax na jamono ji ngir jàngal parce que bakkan bakkan la waaw bés bu demee ba yokkat ci mbiri toqat ah yokki yokkat man naa bàyyile waaw waaw moo tax loolu dafa am solo loolu nag ki koy xam mooy ki nga xamante ne dafa yeewu xam na li muy jàngale xam na sunna nekk na koo xamante ne sayxu tarbiya la xam na ni muy defee taalim mën a jàngale li nga xamante ne noonu te jëli na ko ci ki nga xam ne mooy am na pédagogie bu baax sinon ñëw jël mbir yi di ko bomb gone yi rek wala taalibe yi ba mujj gi gaa yi yokkat nga jekki gaa yi gisatoo kenn parce que <laughs> gaa yi naan ah, gaa yi gaa yi gaa yi saa saa la ñu <laughs> a dab <laughs> waaye yow non man moom moo tax finalement moom affaire yi dama ëpp doole ma ne xaaral daal xaaral ma far toog man loolu daa jara bàyyi xel voilà kon loolu mooy lëkkaale bi mooy al wa'zu wal iqtisaab fii yeneen may saa da doon biir dina leen jàngal di leen waar di leen xupp di leen yóbbu ci seen borom waaye day xool jamono yi nga xam ne ci la gën a approprié waaw mu daal di leen utal jamono yooyu di leen ci jàngal Ibn Mas'ud nga xam ne ni'mal muallim alayhi salatu wassalam wa ni'mat talib est-ce jàngalekat bi waaye est ki nga xam ne mooy taalibe bi Ibn Mas'ud loolu la loolu la së taalibe bi sëriñ bi jàng bu dee yow sëriñ bi li muy def ba nga ba nga ñëwee nekk paasam te lépp di lu baax defoo ni moom lu dul lu yées lu gën néew loolu mooy yow royoo ko dëgg-dëgg waaw moom nag ni ko yonent bay sasam soit bés ba yonent bay doon def moom la jël wala rek lim ci seet mooy bon mooy bañ gaa yi yokkat mu seetal leen benn bés defal leen ko bésub alxames waaw moo tax loolu ginnaaw kon biñ gisee lëkkaale bi mooy dañ ciy jànge mooy kon ut bés yoo xam ne ci ngay def dars comme ni ngay gisee suyuux yi di ko def makkatal mukarrama medina waaye di ko def ci monde bi yëpp al azhar wala ci jumaa yi nga xam ne ñooy am biir jidda wala feneen ak feneen ak Égypte al iskandariya wala Dakar wala feneen nga gis ay sëriñ yoo xam ne ay suyuux wala bi Jurbel wala bi Louga yoo xam ne dañuy jàngale nga xam ne ñoom dañuy xam ne wala bi al Qahira hmm, nga xam ne le Caire di jàngale euh, dañuy xam ne jeudi bu nekk am na dars boo xamante ne nii xadiis la tudd waaw wala sëriñ bi même sëriñ bi waaw lundi nag kantaa lundi moom am na dars boo xam ne ci tafsirul alquran la waaw alhamdulillah bu dee àjjuma mu jàngale usul par exemple loolu sunna la voilà bol na mais gars yi li dañ naa da xanaa déggoo fi lu ma kaana Abdul ibnu Mas'ud yuzakkiruna fi kulli xamiisin marra te loolu ci yenente may saa saab la ko jële ne wa inni ataxawalukum bil maw'ida kama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxawaluna biha waaw kon nga xam ne jëfam jooju daa am fu mu tegu mooy jàngalekat bi leneen luñ ciy jàngale lépp lu muy def daa war a tegu ci sunna da koo war a kale ci jëfu yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàngaleem waaye def loo xam ne ñu naan saa foo ko jël nga mo je pense j'ai imaginé non non li gën mooy yow al iqtidaa waaw waaw bi man qaala allahu tabaaraka wa taala fi haqqihi laqad laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana roy ki nga xam ne boroom bi moo wax ci xaqam ne dëgg-dëgg nekk na ci biir ndaw yàlla bi pour yéen royukaay bi gën a mag kon loolu dafa am solo voilà Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa la waaye gis nañ ci beneen riwaay bi imaamu Muslim indi kene waa ji mu ibn Muawiya gaa yi dañu toog dañu doon boroom xam-xam yi ñoo taalibe yi dañu doon ñëw toog dañu ne woon Shaqiq nee na ñu ne woon buntu Ibn Mas'ud lool dañ ciy gis di ci jàng xëru ñi nga xam ne ñooy jamono jooju nga xam ne xam-xam moo leen ñoroon yàllaa leen ñoroon xam-xamu yonente bi alei salaatu waaw dañ doon bàyyi seen lépp te ay ay ay mukallaf la ah. am seeni njaboot am seeni lépp waaw ñëw ci buntu sëriñ bi waaw bokk ñoom ñi nga xam ne ñoom léegi xamuñu xam-xam waaw pour ñoom seen kër la ñuy toog sëriñ bi di leen fekk si di leen jàngal ñu jàpp ne sax moom moo ci am intérêt waaw façon bu mel noonu jàngalekat bi boo xamee ñooñu lool mooy seen xaal li gën mooy mu banait faa ñëw ci ci xaal ci ci ci état boobu la imaamu Malik rahimahullah doon wax naan xam-xam dañ koy dikkal mais du moom du mooy dikkalaati voilà ñoo xam ne noonu lañ nar a def lée loolu moom nga bañ waaw mais bu dee ne ka nga koy defal melul noonu mbir yi daal dina koy yitteel lool waaw kooku jar na nga dem di ko jàngal waaw même bu dee yaay dem waaw ndax da ko mérité xam nga loolu loolu moo tax lu lu lu fu nekk nga naan al yooyu moom mooy foog nga xam ci ban jamono ak lu taxoon al imam doon ko wax rahimahullah kon loolu dafa am solo lool jara ràññee waaw loolu dafa jara ràññee waaw nit ñi xam-xamaleen ñoroon dañ doon ñëw ay groupe nekk ci buntu bi te tamit gis nga teggi ni ñëwuñu rek ñoom ñëpp ak eh, eh, eh, taxaw fee Ibn Mas'ud mais sëriñ bi génnal comme la <laughs> kaw kaw ya defoon inna alladhina yunaaduunaka min wara'il hujurati naan la yaa Muhammad eh Muhammad waxuruñ alay naa génnal ñëw ci ñun dañ laa soxla <laughs> waaw loolu noonu gis nga ñi jàng nañ ci loolu que loolu dootuñ ko def duñ ko def du lu ñuy def moo tax biñ ñëwee dañu toog waaw waaw biñ gisee koo xam ne lii gën a niru mooy Yazid ibn yi dafa jóge moom ñu ko ah yégge ko seen doléance ngir mu yëgal yëgal leen ko ne maa ñoo ngi fi waaw ñoo ngi fi waaw moom itam mu dem neewul man duma ma lool dañ ciy jàng it bu la sa mbokki taalibe yi ne ne defal defal ñu lii bul rëy quoi waaw man ngeen yapan ah. waaye jóg leen jël leen kenn na jóg ngeen naan yéen da ngeen ma yeppolo la am naa leneen lu ma dox déedéet gis nga dafa dem dafa dem waxal Ibn Mas'ud ñu demee tamit sëriñ bi moo de rek mu génn voilà nga gis ci tamit woyofu ñu gis nga ñoom ñëpp woyof quoi allahu akbar al qurunu salaasa al fadila génn ñëw wax leen lan moo tax génnul ne xabaare nañ ma de te yéen a ngi fi waaye lii yoon lii moo tax génnoo waaw lii moo tax defaluma leen loolee kon tamit euh, jàngalekat bi leneen luñ ciy jàngale nañ ciy jàngi te waxoon nañ ko sànq mooy nay bàyyi xel état wu ñu muy jàngale waaw moom xërëm ak bëgg mbir yi ak bëgg leen a sol mbir yi jox leen mbir yi bu mu ko ëpp doole ba mu fàtte ñi nga xam ne ñoom la war a jox xam-xam bi waaw parce fii mu ne ab liir moom loo bëgg bëgg bëgg mu lekk ta regg bés boo jëlee yow fayen bi sa ñaabu fayen yi ngay ñàgg boo tiimee cere jël cere bu koo solal ak liir da nga koy faat de day faatu de <laughs> faatu gi nag ci xam-xam mooy waa ji day balit toog daal di bàyyi nekk ci leneen loo xam ne amatul njariñ parce que fu ñu waxatee xam-xam mu tiit parce moom li euh, expérience bi mu ci am mooy daa metti woon waaw moo tax loolu dafa am solo voilà ay cours yoo xam ne waa chaque dimanche la voilà loolu nag nit tamit taalibe yi il faut ñu am yitte loo ñàkk ñàkk jot quand benn yoon par semaine war nga ko faggul sa bopp quand budul looy teew tamit fexeel la nga xam ne njàngale ma borom bi walillahi alhamdu wal minna léegi defal nañu ay enregistrement ay lu ma ko mën a amee ay vidéo ay nangam YouTube je ne sais pas ak nangam ak nangam fexeel loolu nga jot ci te noo def balaa kuur bay ñëwaat yow na ko jàng na ko déglu ba takk ko ba xam ko bu jaree nga noté ko nga prendre ay not nga jël ay note bu ko jaree loo xam ne mooy nga déglu dégluwaat loolu tamit yitte goog mënu ci xam-xam kon bul hadis euh, bi am na solo lool ci wàllu xam-xam moo tax al imaam indi ko foofu al Bukhari rahimahullah kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala